alihi wa saxbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyu bokki daaru Muxti yépp di tàmbalee ci nuyoo bi sunu kilifa bu baax bi kilifa dëkk bi di njiit nekk ci bopp njabootuk maam Thierno Ibrahim Mbacke di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi dégg sama kàddu di nuyu mboolem ñi ngi ñi topp kàddu gi ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ñu ko mën a toppee di leen ziyaare ci weeru koor bi di leen jéggulu kàddu yu kàddu yu ndongalu doyadi lu ñàkk solo nar a yëkkati ci kanami kilifa yu baax yu xam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala fel suñ làmmiñ ba leen war wax nu wax ko lépp di yar lépp di teggin lépp di xam-xam lépp di li borom daaru bëggoon ci dëkkam bii yàlla insha allah dimbali waaye tam am mbégte ndax maa ngi wax ak sëriñ Moustapha Ndiaye bi ñu dugg léegi ni ko Daarul Muxti mooy al maqal al tabi'i al wal ilmi lil murid loo gis dafa am tata maa ngi ko ne sawar naa waxtaane xam-xam ci Daaru Muxti doonte tayal naa ko ci Sénégal ndax Sénégal euh, barab yu bari xam nga ni mu demee Daaru Muxti nag damay wóor ni bu may wax li may wax ñu ma ko gën a xam fopp a koy dégg waaye ñu ma gën a bëggit gëstu fopp ñoo may dégg bu ko defee loolu day sawarloo ndonga waaye ndonga luy wax tam wóor ko ni ba jataay bi muy wax li muy wax xewu fi nit ñi dégluwunu xam-xam ñoru leen loolu day taayalloo la moo tax ñu am mbégte lool ci jataay bi di ci sant yàlla ci gërëm suñu borom bu baax a baax bi mu nu defalee tawfiq ci jataay bile li ñu sàkk woon ci nun nu bëgg koo waxtaanante ak yéen mooy taarixu intishaaril islam fi Sénégal muy thème boo xam ne jàpp naa ni warees na ko mën a waxtaan ci ay weer yu bari bis bu ne nga wax ci te du jeex ndax lislaam ci ak duggam ci senegaal ba tey li mu fi def li mu fi bind ci ay page de gloire maanaam li mu fi li mu fi def ci ay jëf yu ñu mën a nettali yu rëy ci ay gox yu wuute ci biir senegal ak i jëmm yu wuute ci biir senegal lu bare la mënee su ko waxtaane ci benn jataay waaye dañuy seet lu nàndoog jataay bi ak barab bi ñu jukki ci lenn li bu ko defee danañu yóbbu ci ñu taf tafxiim ak wàll tar tarqiq ak wàll comme tarqiq tafxiim ay jàkkaarloog moom maanaam ñu jëlug wàll yaatal ko jëlug wàll junj ko su boobaa lan junj du ni dafa ñàkk solo waaye dañoo jàpp ni wax li xaj ci waxtu rek lañ bëgg a waxtaane intishaarul islam fi Sénégal mooy duggug lislaam ci senegal ak tasaaroom waxtaane ko mënta ñàkk ndax dafay dugg ci bunt bu ñuy wax bu ñuy tudde iaadatu kitaabit kitaabati taarix maanaam taarix amul wenn xeet wuy tege ci yoon di jaamu yàlla jaamu yàlla gën di wér wala muy am développement te xamul taarixam képp ku réere sa taarix mënoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér ndax say valeur moo lay rëcc waaye itam mënoo développer ndax doo am cëslaay fooy sukkandiku ba mën a développé boo gisee alquran bi mu wàccee bokk na ci yi mu njëkk a sonne mooy bindaat taarixu ak nubuwa ci boppam wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa la ko commencé ca maam aadama ba yonent bu fi jaar tuuma ju ñu tegoon ca ndoddub yonent yàlla weddi ko di nga dégg maakaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman lu ko waral weddi tuuma nettali xissa yi yonent yu jëkk yépp luñ ca daan werante di ko laam-laamee ñii ni nii la ñële ni nële alxuraan ñëw jaar ca digg ba wax lu mu doon loolu mooy i'aadatu kitaabati taarix ndax foofa la yonent bi sallallahu alayhi wala teg tànkam pour liggéey ñooña la war a doon liggéey boobee la war a àggale su ci amul xam bu wóor ba mën a jokkaloog ñoom sof ab liggéeyam ca liggéeyub ñooñee fi nekkoon démb kon li ñuy def du mën a dem kon il faut mu xam taarix boo gisee alxuraan son nekk kon rek dafay tekki ni dafay tekki ni aw xeet li ko war a njëkk a war ci ab doxam mooy xam mooy kan fu mu jógee ñun ci senegal nag ma la asafi shadid bindaat taarix war nañu lu ëpp li mu war yeneen xeet yi parce que suñ taarix bindaluñ ko suñ bopp maanaam ki doon xeex ak ñun sunub noonu moo bind suñ taarix waa koo xam ni sab noon a bind sa histoire est-ce que dana dana la wax na mu demee dëgg-dëgg bari na ku ñuy ŋàññi ci taarix te nit ku gën ci àdduna bi la bokkoon ci jamono te ñu ngi koy ŋàññi ci taarix tey parce que ñi doon bind histoire ñoo ko bëggul bari na ku ñuy tagg ci taarix tey koo xam ne boo xamoon dëgg-dëgg histoire am doo xam ne du dara waaye nit ñi ñoo ko bëgg a ta maanaam ñi ñu coloniser ñoo ñu bëgg a sampal ay valeur yu bees ñu ami valeur ñu bëgguñu ñu ko weddiloo ndax buñ ñu bàyyee ñu fondewu maanaam sukkandiku ci ay valeurs yu wér yu ñu am kon danañ leen raw balaa yàgg kon nag jaxas boobu di am ci bind taarix xeet yëpp la war mais xeet yi ñu colonisé woon day leen a gën a warati tey historien yëpp tey bu ñuy gëstu seen jafe-jafe bi gën a rëy mooy soo nekkee historien pour nga wax ni nangam dëgg la wala dëgg dangay dem archive nationale archive national ñen ñoo ko créer du tubaab bi tubaab bi ñoo ko fekkee la fa nekk yëpp ñoo ko bind am na ñoo xam sax dañuy jéggi archive national dem ba Lyon France ci musée yi gën a rëy ci tubaab bi pour wéral ay éléments ci wàllu taarix pour wéral ko su fekkee nag tubaab boobu moo lay jàngal taarix moom mu nekkoon noonu doon xeex sa culture indi culture am culture di boo xanteeg sa culture boo fi nekkee du fi nekk bu fi nekkee doo fi nekk ngeen bokk réew mi kooku mënulaa wax ci sa bopp lu wér kon am na beneen juhut bu ñu war a def mooy ñun bindaat suñu taarix dañuy waral ñu delluwaat kon ñun gëstuwaat suñuy bindket yi doon bind jëkk tubaab bi di fi dugg ak suñuy histoire ya ñu amoon jëkk tubaab bi di fa dugg ñu jàngiwaat ko bu ñu dégloo version tubaab bi tam ñu déglu suñu version ñun itam boo demee ci al boo demee ci Ibnu Batuta nettali na ay barab yu mu teg tànkam ci biir fii ñuy tudde Sénégal tey wax nañ daan jànge alquran albikri te loolu mu arrixuun yi nga xam ñuy wax ci taarixu Sénégal duñ ko tudd xamuñu ko nettali na diggante Kayamagan ak Awdagos ak Kumbisala ak l'islam ni mu jaare gana ba dem empire jóge empire Ghana dem empire Mali ba ni empire Mali toje rogalaat ñëw ba ci biir Sénégal te loolu ñuy jàng histoire ci suñu université yi duñ ko tudd mukk xamuñu sax loolu masaadir ya ngi koy jànge sax xamuñu ko soo demee ci zuhurul basatin fi taarixi sawaadin Cheikh Moussa Camara bind ko Cheikh Moussa Camara fu tànke la mu ngi bind téere bi 1924 xam nga loolu yàgg na vingt 1924 zuhurul basaatin fi taarix sawaatin daanaka empire yi taxaw ci réew yi nit ku ñuul yépp te dugg ci lislaam tudd na empire yooyu lu ko taxawal ak na mu taxawee kañ la dugg ci lislaam ak naka la duggee ci lislaam mais duñ ko jàng ci université man ñi di ko wax sax dama koy wax ñu ne ma téere boobu mooy ban téere zuhurul basaatin fi taarix sawaatin mooy lan gis ko rek ñu móol ko rek problème la tey gis ko mu nekk téere bu ñu móol nga mën koo jàng jënd ko ni ngay jënd téere loo rek tey problème la damaa bëgg a wax foofu rek ni bu ñu bindaatal suñu taarix mënuñoo am diine ju wér parce que diine mi ñu jógee ci suñuy maam mënunoo am itam développement ndax réew mënta développé ci xelum jàmbur mënta développé ci làkku jàmbur mënta développé ci mentalité jàmbur ci culture jàmbur réew ci boppam lay développé culture am am xelam ay làkkam ay mentalité ay valeur ci la réew mu nekk di développé exemple yi gën a rëy ci àddina feeñ na Japon feeñ na Turquie gii tey moo fi gën a moo gën a moo gën a bees ki li ñuy gis soo fa demee dañ naan kii docteur la ci science coranique man dem naa fa gis ay docteur yoo xam ne jàng nañu ba am kii mais dégguñu sax arab te ci seen làkk lañ jàng lañ jàng lenn lenn rek la ñuy waxe arab bu set mooy ñuy jàng alxuraan danañ wax yax bi bu set nga xam ne ñii alxuraan la ñuy mais am nañu fulla yi lépp lu ñuy jàng jàng nañ ko ba xam ko ci seen làkk waaye am nañu fulla tam xam seeni maam xam seen cosaan japonais yi def na noonu kon ñun bu ñu réeree loolu jànguñu ko suñuy école suñuy doom jànguñu ko binduñu ci ay téere kenn ku ne da nga naan diwee sama maam te buñ la laajoon dëgg-dëgg diw moom mënoo ko wax loolu mooy wax ji dëgg-dëgg diw moom lu du lu doon ab liggéeyam lan moo di lan moo di ab pas-pasam lu ko taxoon a jóg ay ab projet de société am lan la xanaa diw a jur diw diw jur diw diw jur diw mu jur mu jur ma rek lan ci am loolu dafa gàtt ndax valeuru nit ñooñu nekkul woon ci jurante ga nekkul woon ci tasalsul googu bi nga nekkoon ci dëgg dëgg lu leen taxoon a jóg ñoo doon ñan ci ci wàllu ci wàllu xiima ci wàllu projet ci wàllu maanaa ci wàllu liggéey euh, bu ñu bindu bindaatul taarix xam nga dafa am lu ñuy tuddee loo xam ni ci xawaaniin ilmul ijtimaa lañ koy tuddee ñetti concept yoo xam ni mooy tax nit développé mooy taxitam nit baax ci ci kaw suuf benn concept bi mooy at tadaawul alxadaar yi tadaawul alxadaar yi mooy jokkalante gi am ci diggante génération yi jokkalante maanaam amul benn génération bu mën a tàmbali ak mbaax matal ko amul benn génération bu mën a tàmbali ak mbaax matal ko benn génération amul da ngay tàmbali ab sàmm def ci ay joxoñ yar ci ay nit ñooñu ñëw donn ko def ca lañu man joxaat ko ñeneen ñu donn ko def ca lañu man ba keroog muy àgg fa mu jëm loolu mooy at tadaawul tadaawul moomu nag na sunna yi la maanaam loi sociologique la kenn mënu ko daw ci àddina moo tax gaa ñi dem ni dañoo jàng diine ñëw am yeneen référence yu nekkul Sénégal ci coow la ñu dëkk te duñ dem pourquoi parce que dañoo waroon a sof seenub liggéey ci liggéey bu fi jóge woon démb te loolu bokk na ci li koy indi ñàkk jàng suñu taarix école yooyu ñu jànge man li ma xam ci taarixu Misra Égypte li ma ci xam moo njëkk li ma xam ci taarixu senegal bi ma nekkee Azhar dañ doon jàng Taha Hussein Abdourahman Choukri Abbas Mahmoud al Aqad xarakaatu Nahda Udaba Mihjar yooyu dañ ko daan jàng sonn ci lool di mokkal nusuus yi sonn ci lool te jamono jooju am nay shu'ara yu dëkk senegal gii mokkaluma la leen mokkaluma la leen lu mat fukki bay loolu xata gënu ko rëy da ngay jàng cheikh ibnu taymiya ibnu qayyimul jawziya diw ak diw ay boroomi xam-xam ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm waaye réere ñi nekkoon boroomi xam-xam sos école yi Sénégal yi ba mu génne génne la yow ba nga mën a taxaw di jàng xam-xam nga réere leen nga defee ni loolu nit mën na ci sukkandiku pour pour développer dëgg-dëgg nit mënul sukkandiku ci loolu pour développer il faut nga sukkandiku ci sa bopp kon loolu mooy lu ñuy tuddee at tadaawul li ci des mooy at tawaalut tawaalut mooy àdduna yàlla daf ko daf ko bind na ijtimaa yàlla yàlla daf ko bind ci jurante jurante ni nit ñi di jurantee diw di diw di way juru diw diw di way juram diw di way juram noonu ñuy jurantee noonu la fee yi ak histoire yi ak école yi ak pensée yi ak xalaat yi ak gisin yi di jurantee loo gis ci àddina lu mu lu mu rëy rëy rëy yaa dul xam sabab bi mais yàlla tëral na la fa mu jaar ba am tey bu ñuy jàng histoire Cheikh Ahmad Bamba mais buñ ko jàng bi mazalin an taarixi Sénégal jékki-jékkiwul ni putt jóge ci asamaan ñëw ni putt commencé dafa am fu mu jaar dafa am école yu ko meññ dafa am pensée yu ko tëgg école yoo xam ni fa la jànge jàngewul faneen école yooyu ko meññ xalaatin yooyu ko meññ mu génn yàlla may ko ci lam ko ca may cëslaay loolu buñ ko réeree mënuñu koo xam moom ci boppam mënuñu koo xam moom ci boppam kon maa ngi bëgg a guddal ci muqaddima bi damaa bëgg a wax rek ni du mën a ñàkk ci ñun en tant que ay jullit en tant que ay gor ay sénégalais ñun nafaraat suñ bopp waaye tam nafar gi nañ ci def attention du rek dem archive nationale toxal ay ay yëf indi ko parce que archive nationale ña fa nekk di bind liñ gëm ak ñoom lañu gëm bokkul tubaab bi bu jàkkaarloog benn nitu yàlla aspect ya muy gis ci moom bokkut ak yow taalibe bi boo jàkkaarloog nitu yàlla aspect ba nga cay gis bokkul jëf ji ni mu koy ni mu koy apprécier maanaam valeur ba muy jox maanaam ñun tey en tant que ay jullit bu ñuy jàng Cheikh Omar Fouti dañuy jàpp ni ku baax la woon dañuy jàpp ni ab bañkat la woon dañoo ñëwoon di ko not mu lànk dañoo ñëwoon ni ko yow fii ngay yam ci diine mu ni duma fi yam ñu jote caag loola ba mu ba mu jihaat ndax loola su ñuy weranteeg moom ci jihaat dañuy weranteeg moom lu ñuy tudde lu ñuy tudde werante ci wàllu al al al al manhaj al jihaad yi est que mën a xaj ba baax na wala baaxul loolu ñun la concerné ñun jullit yi waaye moom baax na wala baaxul ñun jullit ñu duñ ko werante man ngaa bañ a d'accord ci mën a xaj nga cee d'accord waaye nag ak mbaaxam doo ko werante mais bu dee tubaab bi bu ñëwee moom da koy tuddee un guerrier benn un rebelle deux un sanguinaire baat yooyu la koy qualifier te baat yooyu benn baaxu ci léegi te boo demee archive looloo fa nekk boo demee archive looloo fa defe naa ne ki gën a dégg loolu ci àddina ki gën a dégg loolu ci àddina man waxtaanu ma nag waxtaanu daanukat damay leeral ki ko gën a dégg ci àddina mooy seex na Cheikh Ahmad Bamba lu tax lépp lu mu def mu bind ko lu tax parce que xam na ni amul ku ko bindal maanaam amul ku ne ci wetam ku maandu koo xam ni man naa wax fee bi na mu amee te am nag maandu wax ko na mu nekkee kon dana jël moom responsabilité am lu mu def bind ko marqué ko ba bu ëllëgee duñ ko sosol bu deful woon loolu ba tey maneen sëñ tubaa la nii dàll Touba bi danañ ko ne wax fi lu nekk mais tey mënuñu ko xanaa ku bëggut a jàng ku bëggut a jàng koo xam ne nag da ngay làmbatu lu la neex bu la neex nga làmbatu mais soo bëggee jàng mooy kan boo demee ci mbindam di nga xam mooy kan. boo ci d'accord rek boo ci d'accordul boo ci demee di nga ko xam boo dee jullit ngay yéefar rek ku mën a doon boo demee ci mbindam xam ko parce que marqué na taarixal na boppam def naa loolu compréhension wu taarix la bu ñu mën a dugal ci côté boobu bu ñu dugg bu ñu bëggee nag dugg ci thème bi waxtaan wi dem ci taarixu duxulul islam fi Sénégal masaadir yi ñu ngi ñëw ci tomb bu njëkk bi mooy ab tawrul awwal première étape bi l'islam comme réew yépp ci àddina xëyul xëy ni këpp cim réew dafa am ay yoon yu muy jaar mën naa jël temps bu gudd mën naa gàtt li koy accélérer état day accélérer duggug l'islam ci réew taxaw nguur ñàkk nguur liberté nit ñi daf koy accélérer daf koy yeexal waaye réew yu tolloowuñu yàggaayu jamono boobu l'islam bi dugg ci ñoom ba ba dafa installé Sénégal ci mille deux cent xam nga foofu itam day am werante nit ñi dañuy fekk jamono bi benn nit nekkee duggee ci lislaam te dib sénégalais ñu ni booba la lislaam dugg Sénégal déedéet bu ñu wax taarixu duxuli islaam fi Sénégal dafa am taarixu duxuli afraadin sénégaliyin fil islaam muy benn tawr jamono joo xam ni ay nit yu bokk ci Sénégal yi dugg nañ ci lislaam te senegaal moom ñu ngi ci laneen la mu nekkoon loolu benn fatara la boo xam ni am na lu ko waral am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem ñi gën a fës ci ñi ko war ñi ko ñi mu tàmbalee mooy buur tukulóor buñ daan wax sultaan waari jaabi njaay ci ñi nga xam ni ci 1200 l'islam duggal na leen dikkal na leen ñu dugg ci ci façon boo xam ni kenn forcé wu leen ko dañ ko dañ ko tànnal seen bopp laneen lu ci topp mooy ñi nga xam ni dañoo gis almuraabituun muraabituun genn nguur la gu sosu woon ci diggante maghribul arabi mooy Maroc tey ba ak wàll ci Mauritanie ak wàll ci Algérie ak wàll ci ak wàll ci ci fi ñuy wax saxaraa tey nguur guñ daan tudde murabituun ñu ngi jóge ci baatu ribaat bi nga gis ci alquran ci suratu nisa yaa ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu mooy faandu ci baatu wolof ñi nga xam ni dañoo faandu taxaw nekk sentinelle lislaam ba kenn du dugg ci kenn du jam l'islam foofu lañ jëlee seen tur murabitun yooyu ku ñuy wax Yuusuf ibnu Tashin ci Maroc ab shérif la mooy buur yi jiitu ci buuri murabitun nga xam ne mu ngi créé wu ci tasub nguur gu ñuy wax Andalus miñ jàng tey Andalus ci ba dawlat Bani Umayya ñetti at gannaaw gannaaw ñetti siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ñetteeli siècle bi ci la Andalus taxawe ka ka ka dawla am buur yu mag yu bari boroom xam-xam yu bari ibnu rushdin bi ñuy jàng tey al qurtubi ibnu sina eh, ak ak ak ak shaatibi borom téere borom borom borom borom borom eh, taa kii ba laamiya bi ci ñoo ñëpp ci biir waa andalus lañ bokk bi andalus tase ci la muraabitun taxaw muraabitun nag ñëwuñu woon di guerre ak ñun waaye dañ daan am ay jula ay jula yuy jóge yuy jóge ci dëkki arab yi Maroc ak la ko wër di ñëw ci suñu réew yi di jënd si li ñu am di faj di fi jaay si jula yooyu nag dañ daan nekk ay jullit ñu di leen gis di leen toppandoo ci seen melokaan turu jullit foofu la jóge ki la naan jullit mi ngi jóge ci baatu julli boo xamul histoire danaan dañu lañ julli mooy jëfi jula ndax jula yi lañ daan gis ñuy julli mais julli jullit bi ñuy tudde ñun muslim mi ngi jóge ci baatu jula moomu nga xam ni mu nekkoon ki daan ñëw commerce bi daan taxawaalu di dugg dem ay réew ak réew te yoroon lislaam ñu daan ko toppandoo loolu mooy at tawrul awwal ay benn benn dugg ci lislaam ay benn benn nguur bokku ci wala bu dee buur buur ba nottu ca nguuram ay daara taxawu ca ay institut yu ñu xam taxawu ca mais li ci amoon mooy ay benn benn yu gis ay nit ñee leen ci seenu dundin di leen toppandoo loolu moo continuer diggante 1200 ba 1300 ba 1400 ba début 1500. changement commencé am ban changement moo am gannaaw boobu muy de muy muy muy muy muy muy fatra bi nga xam ni euh, deuxième étape baa ngi dugg waaye première étape bi am na lu ñu ci jàngale tuuti xam nga dafa amoon nguur gu ñuy wax ku ñuy wax Kankamansa le roi Moussa ca Mali dee jàngee seen histoire di nga ci gis Azkiya Muhammad muy ay buur yu mag yoo xam ni ñoo bokk ci ñu njëkk dugg ci lislaam ci nit ñu ñuul le roi Moussa bi mu demee aj boo demee ci euh, euh, ci téereb al-Bikri mi lay wax ni dalay nettali aju Kankamansa ba mu demee mu euh, arabi saoudite naar yi dañ ko wër booba pétrole feeñu fa dañoo ñàkk mu di leen wus di leen sarax wurus wi ñu tuddee ko le maanaam buur maliku zahab kii mi ngi dëkk ci dëkk boo xam ni montagne ya ay wurus la loolu tax na ñu bari ci araab yi xeetu bari ci ñoom gàddaay ñëw ci suñu suñu réew suñu gox yi ñu bari ci ñoom parce que dañ leen a wax ni parce que buur bi dafa yoroon ay ay ay ay kiyam ay bagaasam def ci ay wurus boo ñëwee boo ko nuyoo di kilifa mu jox la wurus di def nii ndax booba wurus dafa ba xam nga ba tey ji côté ay Sabodala côté boobu la même zone bi la Sénégal côté ba ca féeteeg Mali ak parti ba féeteeg Mali ci euh, Sénégal ci Mali parti boobu dafa amoon or buur bi bi muy dem yóbbaale ci lu bari di di ko def sarax nguur googu dafa amoon doole ci la Tombouctou taxawee waaye mu am ay guerre biir ci Azkiya Muhammad ba mu daw ñëw Fuuta moom Azkiya Muhammad mais bi nguur googu xeex yu bari yooyu moo waraloon ñu bari ci. famille ya nga xam ne duggoon nañu ci lislaam encadré woon buur ba nekkoon ay mufti ak i ak i qaadi bi fitna yi amee ñu gàddaay làqu si si biir Sénégal bi ñu ñëwee dañoo indaale seen lislaam loolu tey anañu ci biir Sénégal parce que taarixu intishaar islam fi Sénégal la wax ñetti gox lañu ñëw ci Sénégal ñetti gox benn gox bi ñu ngi koy tuddee fooñ yi mooy soose yi benn gox bi fii la fii ñu nekk ñu ngi koy tuddee mbaakol benn gox bi mooy saalum ñoom ñépp boo xoolee men benn xeeti la jóge saalum jógewul direct euh, Mali mais fooñi saalum jaane moo jóge fooñi ñëw saalum gi ñuy wax saalum tey mais ay séréer ñoo ko dëkke woon sant ya fa ñëwoon ñooñ ya fa ñëwoon ay siisee ki Dramé lañ sant ak i saaxo nekk ay cosaani soose cosaani malien waaye indaale lislaam fii ci mbaakool ñu ñëw bi ñu ñëw jaxate lañ sant ak silla nañ ma baal mais samay doomi nijaay bi ñu ñëwee ñoom it ñu sanc seenu Bakel mooy mbaakol gis nga mbaakol gi ñuy wax mbaakol mbaakol mooy Bakel gële nga ñuy wax na le ñu sanc seenu Bakel ñoo ñit boo xoolee ba tey jii ay sant yu ñu xam lañu mbaakol mbaakol xam nañ leen sëñ bi sant Sylla ca la bokk sëñ bee sant Jaxate ca la bokk sëñ bee sant Touré ca la bokk ay sant lañu ñu xam yoo xam ni ñoom seeni maam ca cosaan la leen génne woon Mali mooy ñàkkati faa xaj ndax fitna yu bari ñu ñëw di rawale seen alxuraan ku ci nekk nag ak góor yàlla ga nga dajal mu fat la ak buur ba nga dajal mu fat la loolu bokk na ci lu ñu mën a nett li ci jamono jooju jamono al fatratul ula fatratul ula kon raafit bi ñu tënk loolu bu ñu waxee duxulul islaam ci barab dañu dafay am raafit raafit mooy fu mu jógee ba ñëw fi ak yoon wi mu jaar ba agsi ak du fan la nekk tey rawaafit yi fuuta la mais fuuta ci lu néew lu néew ndax fuuta deuxième étape bi ci la amee doole mais étape bu njëkk bi Mali moo fa am doole parce que ñi doon ñëw ca nguurug Mali tas tax ñuy gàddaay di dem di ay boroomi xam-xam def naa nettali nañ la histoire Njàmbe Jaxate wala Kaba Jaxate dañ koy werante ak maam Maaram Mbàkke maam Maaram li ko ëndi boobu beneen fatara la beneen dawra la danaa ko wax mais Njàmbe Jaxate ñëw di wër fu mu dëkk ñëw kër maam Maaram fekk maam Maaram am dong ngay dem ca tool ba tool ya benn as njàng dong nekk fa mu laajte mu ne ko bàyyi de dafa dem tool mu wéeru ca pénc ma ba yàgg mu daal di dugg ci biir kër ga seet gi si àlluwa daal gis jànq bi dem di rooti calculer diggante bi muy génne kër gi ak bi muy demee ci teen bi di ñëwaat mu natt ko natt ko ba xam lu mu dool lu mu toll mu natt ko ba xam ko ba gone gi génnee wan ko gannaaw rek mu dugg ci biir daara gi jël euh, xalima jël daaja daal di jël àlluwa tàmbali bind àlluwa ju mu xool rek xam nga sëñ daara bu xoolee àlluwa dana xam ne bindu démb ak bu bërki démb ak bu tey ndax ca ne bind ba ràppe nga koy xamee bi mu xoolee xool bind bind àlluwa ju ne mu xool bindu démbam bind lu toll noonu topp àll wa yëpp bu ci ne mu xool bindu démbam nu mu toll bu dee juróomi bind mu bind juróomi bind dolli ci bu dee fukk mu bind fukk dolli ci bu dee ñaar fukk mu bind ñaar fukk dolli ci ba àll wa yëpp mat maa maaram jóge ci tool yi bi mu ñëwee song àll wa moom it bi mu songee àll wa laal fekk ñu bind ko ba noppi mu xool mbind mi mbind mi set wicc xam nga alxuraan moom ku ko man boo gisee ku bind wenn araf rek di nga xam kii bind nab kaamil wala bind nab kaamil ndax bind mu mbind mu ñor ak mbind mu borom di nab nabi mel ni man bokkut mbind mu ñor ku bind lu bare bare bari dangay dem ba sab loxo day machine day ñor su ñaawee day ñor ci ñaaw bi bu rafetee day ñor ci ñaaw rafet bi mbind mu ñor loolu nag boo xoolee mbindum mbindum alxuraan dañ ko xam bi mu xoolee gis ni kii de ki ko bind ko man alxuraan la ku mokkal alxuraan la waaye ku ñor am bind la waaye tamit ku yéeme ak mokkal la ndax diggante bi mu ko bindee ni mu gaawee ak li mu fi bind ni mu bare loolu doy na waar mu laajte njànk sax mu ne ko ak gan de ñëw na fi goo xam ni nanguwut a dugg sax ci kër gi ma nga toog fële ca penc bi mu ko mu ñëw noo tudd mu wax ko ne ko ah man noo sant mu ne ko jaxate foo jóge mu ne ko man damaa jóge ci réew yi réew yi réew yi réew yi Mali yi wax ko boppam mooy da doon daw buur ma maaram bëgg ko faa téye ndax moom li mu moom li mu bëggoon mooy mu boole kook buur buur daggal ko aw lew mu toog fa di jàngale alxuraanam waaye maam maaram it li mu bëgg ci moom mooy moom amagut njaboot gu mag parce que booba ak njabootam gu ndaw maanaam kër daara man nañu wax li ñuy wax daara ju ndaw la am mu bëgg ko fàtte ni ko kon da ngay bàyyi buur yi du duñu wax ak yow duñu joxe suuf ci jamono jii jamonoy nawet da ngay bàyyi ba ba ñu ba ñu ba ñu kii rek ba ñu fàpp ba nawet bu kii rek ñu doog a waxtaane loolu téye ko fa moom daanaka mu niroog xisab Muusa ak Shuayb ba ba jox ko fa soxna xale boobee mu jox ko ko muy soxna Mbàkke aw ñang moom ma moom kii boobee jàngal doomi maaram yi ñëw gannaawam muy Cerno Farimata ak Amadu Farimata euh, loolu benn histoire rek laa lay nettali benn histoire rek laa la nettali pour wax la jamono jooju lan moo nekkoon ak gàddaay jóge Mali ñëw fi ñuy wax Sénégal bu ñu ñëwaan nan lañ fi daan nekkee dañ daan dégg ab sëñ daaraa barab sàngam ku baax la ñu dem wéeru ci moom waxtaan ak moom kooka fat leen wala jàppale leen ba ñu mën a toog fi barab euh, foofu lañ mën a yamal ci fatara bu njëkk bi kon defe naa bu ñu bu ñu tënkee fatara duggug lislaam ci Sénégal bu njëkk mooy fatara bi nga xam ni day commencer ci euh, ci dati tubaab yi mille deux cent jëm mille cent ba mille quatre cent nga xam ni li ko caractériser maanaam li ko ràññatle mooy nekkul woon ñuy jóg di dugal lislaam ci cim réew dafa nekkoon ñuy gis ay nit di leen roy ñu baax di leen toppandoo nekkoon itam ay nit yu gàddaaye ci seeni dëkk ñëw wut fu ñu làq te yàlla defit nituk Sénégal nekk nit ku bëgg gan ku mën a dalal gan ba ñooñu bu ñu ñëwee ñu ci ëpp dañuy far bëgg fi ñu nekk ba dootuñu dellooti fañ jóge woon évidemment bu ñu ñëwee ñu jox leen tool jox leen jox leen euh, lépp ànd ak ñoom ci ànd bu rafet ci ànd bu nawle dañuy daal di toog gox ba ñu nekk lislaam dafay daal di tasaaroo loolu mooy alfatratul ula def naa euh, tënk takk takk nañu loolu daw daw euh, tawru saani xam naa ni danañu bañ a xaabaabal ci masaadir taarix yi ak tawru saani mooy bi nga xamee ni ay muassasaat dafa taxaw li ñuy tudde aslama mooy li tubaab bi wax islamisation am maanaam mu am ay groupe ak i nit ak i cadre moo xam daara la tudd wala juma wala nu mën a tudd ñu am volonté yanu lislaam bi jox ko ku ko amul loolu mooy loolu mooy tawru saani bi mooy aslama mooy islamisation loolu li ko waajal ñaar la wax naa benn bi mooy gàddaayu maliens yi bu ñaareel bi mooy taxawu nguur gu ñuy wax Denyankobe ci Fuuta nguuru Denyankoobe ci Fuuta nag li mu jur mooy ñu ëpp ci ña nekkoon ay jullit ca jamono waaridaa bi xajatuñu Fuuta ndax buur yi dañ leen doon persécuté maanaam dañ leen doon dërt di leen capte di leen sonal coono bu mag a mag ndax Denyankoobe yi ay xeetu ceddo yu yéeme lañu woon lislaam dañ ko bañoon ay pël lañu woon ñu sant ba pël yu sant ba lañu tudd ci kuli kuli tengala sàmba gi laa jéegi pour pour pour andi euh, tudd dara ci silsila bi ñoom dañu jàpp ni ñoo moom fuuta muy seen moomeelu bopp bi li ñuy wax tikroor mooy xeet yeneen yi nga xam ni ñu leen di tuddee tooroodo tey dañoo gàddaaye côté côté côté côté Égypte topp niilu Soudan ba agsi bi ñu ñëwee ñu ci bari dañoo nekk ci lislaam ñenn ñi waari jaabi moo leen dugal ci lislaam waaye seenu dugg ci lislaam bi Denyankoobe yi taxawee dañu leen a ragal parce que dañoo jàpp ni ñii bu ñu leen mayee bu ñu leen yaatalee ñu nangu réew ma ñu commencé di leen ittihaad loolu sabab loolu sabab famille yi njëkk a gàddaaye Fuuta ñëw kajoor ak bawal ak njaambur jolof bi dugg ci yeneen réew dëkk yi nga xam ni du fuuta famille yooyu la leen gën a tax a gàddaay mooy xatal gu leen denyanko bee xataloon waaye gàddaay googu tam moo ubbi lislaamu ñun suñu gox yi hmm? muy mbàkke mbàkke yi ngi gis ak ñuy sant kanak ñépp ñoom ñépp koo ci gis fuuta boo toppee histoire am fuuta la waaye dañuy ñëw dañu dem jamono boo xam ne xaajatuñu fuuta parce que Dañankobe yi dominé nañ ko ba pare nag wéeru ci arab yi arab itam nekk yor ay nguuri ceddo ñaari nguuri ceddo benn bi Trarza la tudd di ay naar beneen naa la tudd ñoom ñaar dañu la daan dañ daan teg galak dañ daan teg galak ku dëkk fuuta Denyankoobe yi di jël galak ci nit ci population bi di ko jox naar yi mu xaabila lan contrepartie bi mooy ñu warlu leen ni dañ leen di protéger ci bépp song bu jóge ci biti comme ni ñu defoon ni ñuy def ak français yi di ko def ak américains yi ñeneen loolu ñu tudde woon ko mudd xorma mudd xorma mudd xam nañ ko ma xorma xorma mooy aar kaaraange boo jàngee histoire Thierno Souleymane Baal ci mudd xorma ma it ci la gàddaay sax ñëw Pire ndax loolu lu ko jiitu Chérif Seydi Kane Baye Abdul Qadir Kane gàddaay dem Saalum ñépp ñu doon ay boroomi xam-xam yu dëkkoon Fuuta te yoroon diine doon jàng alxuraan di ko nëbb ci biiri kër bi Denenko bay taxawee dañoo gàddaay ñii dugg ci réewi wolof yi ñu ci ëpp réewi wolof lañ jëm si parce que wolof yi dañoo amoon jikkoy yaatu mën a dalal gan ñëw ci réewi wolof ba tey moo fi nekk tarixa bu juddoo faneen fii lay màggee yoon woo gis mu juddoo ci bari ci sous région bi tijaaniyam yi ngay gis ni mu tollu Sénégal tolluwu ko Maroc dëgg la dëgg ku dem Maroc di nga xam ni mu toll Sénégal tolluwu ko Maroc boo demee Nimzaat xaadiriya ni mu toll Sénégal tolluwu ko Mauritanie parce que ñun suñu nature dañoo bëgg diine te dañoo mën a dalal dañoo mën a warmaal nitug diine même buñ dul sa taalibe nitug diine moom daf dañ ko mën a warmaal loolu nag tax na ñoom ñu songu gox yi gàddaay a gàddaay ba installé wu ku ci ne fa nga installé dëkk ba nga nekk tàmbalee jàngale yor fa daara yor fa kii mu assasaat yi commencé taxaw mu assasaat yooyu mën nañ ci tudd piir léegi sant Fall dëkk Pire nag taxul ñu ne ko wax dañu <laughs> mbàkke mbàkke Fall dafa nekk ni taarix la rek piir noonu la sampoo mais ak sampoom lu tax ñu koy ràññeet la di ko tudd parce que dafa dafa dafa dafa dafa déclenché maanaam dafay dafa dafa yaatal loolu ñu bëgg a wax ci islaamul muassasaat maanaam ay duwal ay duwal taxaw ay daara taxaw ay jumaa taxaw ay barab yu ñu xam ay kilifa yor ko tàmbalee am te loolu mu ngi ci 1603 Qadi Omar Fall mu ngi ñëw mu ngi sanc piir daara ja 1603 ni mu demee mooy dafa jànge fuuta moom fuuta la juddoo ba baayaatam sax fuuta la juddoo ndax euh, suñ ko tënkee euh, moom maamaatam Mandesit la tudd ah, euh, decc fi njóogoo ko jur Mandesit ak Amari Ngoone Sobel ñoo bokk baay ñu doon xëccoo nguur foofu dama koy résumé bu gaaw mu daw dem njëkk a gàddaay dem dem dem dem dem Jolof dem dem dem Njaambur jóge Njaambur jóge fa dem Waalo jóge Waalo dem Fuuta fu ñuy wax Dandemaayo Euh, jéggi ko dem fi ñuy wax dimat am fa njaboot am fay sët bokk na ci sëtam yooyu maanaam doom jam fa am mooy kuli kuli turu pël la boo ko déggee kooku am paate paate turu pël la boo ko déggee paate moomu am ku ñuy wax xamaad xamaad mooy Qadi Omar Fall bi mu fa jàngee ba noppi rek génn dem saxaraa jàngi ñibbisiwaat fuuta yorub xam-xamam ni day samp daara dem ci tul daraship benn doom benn ndijaayam bu ñuy wax Moustapha Ba li may wax ni mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mu ngi ci Zuhurul Basatin mi ngi ci as-saqafa al-islamiyya bi Wadi Nahri senegal mi ngi ci thèse docteur Thierno Ka mi ngi ci thèse yu bari bi mu ñëwee toog ni day samp daara foofu ko bay ni ko doo ko fi defee mu gàddaay ñëw Kajoor parce que ñu ne ko nag yow bàyyi ay buur lañu Kajoor mu ñëw Kajoor daje euh, dameel mu xuréja joojo nee nañu ma xureeja kuli ñu ni ma xureeja joojo bi mu dajeeg moom mu jox ko aw lew muy pir dama résumé nag damay daw daw gaaw parce que histoire am du mooñ tax a jóg li ñu tax a jóg mooy fatra boobu jamono bii euh, étape bi lan xaade Omar Fall loolu la ko dal ci dameel ma xureeja bi mu waxee dameel ma xureeja lii laa bëgg dañu ko yow li nga xam ni sëriñu tukkulóor yi doxandéem yi ñoo koy bëgg ci réew mi yow xanaa yow nga war a nekkub la wax war a wax ni damaa war a wutum nguur ni yow am nekk buur nekk dammel war a nekk dammel nekkoo ko ngay wut naa kenn du la te jamono jooju kenn ñemewul ci ay jàngale kenn ñemewu 1603 ba 1700 kenn ñemewut a def loolu kenn ñemewu ndax lan buuri ceddo yi ñoo fi nekk am nañu doole ci téere a saqafal islaamiya bi waa di naxari Sénégal pour mu bindal pour mu daggal ko aw lew mu mën faa samp daaray ko damay wax rek ni fitra boobu euh, fatra boobu mooy jamono ji nga xam ni ci la daara yi di sosu waaye daara yi da dafa ànd ak nguur daara yi pir mu sosoo li ñu njëkk a def mooy ñi génnoon fuuta yépp te tas ci réew mi ñu dajale leen fa daldi dajaloo waxtaan ni dañuy dellu fuuta xeex ak Demyankobe yi te Demyankobe yi kat ay doomi di jaay xaale amoon fàll lañu ndax xaaral fa <laughs> jéegi ba moo ko jur jéegi ba ak sàmba gi laa jéegi ñoo bokk waaye lislaam a ëpp doole deret mu ànd ak tukulóor yi nga xam ne maanaam bu doon boo doon xool ay gan lañ ci moom ñu takktoo jiital ku ñuy wax Ceerno Suleymaan Baal mu jiite xare ba dem xeex ak Denyankobe yi ñu gañe Denyankobe waaye moom ñu jam ko ci mu génne ak këyit gu mu bindoon sarti pour nekk imaamu fuuta noo war a mel ba ca jiitu mooy da ngaa war a mokkal alquran da war a jàng xalil lawal ak saami da ngaa war a bokk ci famille tekroor yi mooy ñu ñuy wax tooroo de tey da war a da war a ñàkk jam-jam ci lii da war a def yooyu yëpp sart yi mu andi ko ba muy fukk ak juróom-ñetti sart ñu ni dañuy wër nag ku mën a matal sart yi ñu wër ba gis Abdul Qadir Kan fekk booba xale la ñu ngi piir di jàng ñu jëli ko indi ko jiital ko mu nekk premier imam taxawuk am almaami imaamiya Fuuta protégé na lu bari ci lislaam noonu tam la taxaw almaamiya ci bundu amee ci fatara boobu ñooro taxaw kokki taxaw yooyu mooy nguur yu mag yi nga xam ni taxaw na ci fatara boobu kokki moo jur dakaar lislaamu ndakaar mi ngi jóge ci kopp sëñ kokki njaga isa mooy maami xam nga ba tey sëriñ ndakaaru jóob lay sant waaye nag xam na were comme ñi ngi werante ñoom seen biir neexa wax ca waaye sëriñ ndakaaru ci cosaan jóob lay sant njóobeen boobu ba ñu ñëwee fekk fa ay saltige ki nday ji réew a ci seen nisaamu bopp boo xam nisaamu la njóobeen bi ñu ñëwee dañu la indil ak cëriñ cëriñ googu moo fa indi tey lislaam ci ci Dakar ba tey donte nag donte nag lislaam ba day dëkk na faak ak yëf yëfaan comme ni mu dëkk fii Kajoor ak yëf yëfaan ak Bawol ak fu nekk lislaam baa nga fa dëkk fa ak yëf yëfaan mais lislaam dem na fa daal te mi ngi jóge ci njóobeen Fuuta moom moo ëpp lu mu maanaam dugal lislaam ci gox yi wax dëgg yàlla ba néew na néew na famille yi nga xam ni famille sëriñ lañu bu mucc ci deret tukulóor boobu néew na ci Sénégal ñooro ci yooyu la bokk ndax Maba Jaxu Ba tam noonu la demee ak bundu kon lii mooy asrul mu mu mu assasaat mooy jamono ji nga xam ne nag dañoo yor nag seen ay état yori daara di yore di di di yëkkati lislaam di ko bëgg a yóbbu fu mu àggul di ci xeex ñii di ci xeex ñii di ci xeex ci seen façon ñii di jàngale di xeexe jàngale ñii di xeexe jaasi ku nekk ak ni nga ko ni nga ko gisee waaye xeex bi ci ëpp doole mooy xeexu culture bi nga xam ni moo fi indi tey li fi nekk mooy fexe ba Sénégal yëg ni lislaam moo ko moom cosaanam la maanaam approprier maanaam li ñuy tuddee li ñuy tuddee ci arab tamliik moomale diw lenn ñu def ko ba nga xam ni nituk senegaal gi day yëg ni lislaam bii cosaanam la loolu def nañ loolu nag nañ ko defee mooy euh, def lu ñuy tuddee intégration ci diggante ak nit ku ñuule akuk arab am nay sabab ci taarix bokk na ci sabab yi jamono ji école Pire di nekk nga xam ni man nga wax ni boo gisee ñu ne la piir mag ñëpp fa la ñu jànge du ni rek ku sant faa la koy wax boo gisee ñu wax la loolu parce que loolu moo mënoon nekk ci jamono jooju ndax Mauritanie kenn daawul jéggi dex gi te jàpp ñu la jaam Mauritanie doo jéggi dex gi boo jéggee dex gi waa Trarza ña nga fa waa Brakna ña nga fa boo jéggee dex gi ñu jàpp la jaam kon dem jàngi moom kenn mënu koon a def kon benn te te Deniankoobe ñu ngi fuuta kenn du tudd l'islam genn benn école a fi nekk benn daara boo xam ni buur nangu na ko sàmm ba benn buur moo mas a joteeg benn sëriñ ci li ñu xam ci Kajoor yépp ci buur yooyu mooy ma Laamin Saar ak ak euh, dammeel euh, Amari Ngoone Ndeela jërëjëf Amari Ngoone Ndeela Amari Ngoone Ndeela nag ku ku doyoon waar la moo rey ma Lamine Sall waaye moo gañe woon Abdou Khadir itam muy muy histoire bu gudd du loolu moo ñu tax a jóg waaye damaa bëggoon a wax rek ni buur yooyu liñ daan bon bon wala <laughs> ñu baal ma baat bi liñ daan doy doy waar bokkoon na ci seeni jikko yaatal ab sëriñ bu leen sëriñ ba yàqalul dara dañ daan yaatalub sëriñ bu leen sëriñ ba yàqalul dara usratu Mbàkke ma nga woon Jolof Mbàkke Baari lu ko indi Kajoor ak Bawal yaatut dammel ak teeñ seenu nangu même bu ñu bokkut ak yow jikko maa maa xàllal kii fii tegal ko fi fii muy def loolu ci seeni honneur la bokkoon dañ la daan nommé sax xaali titre boo xam ne doo ko exercer xaali ma jaxate kala dañ koy wax moo ci ëpp lu mu moom waaye Maam Mor Anta dañ ko daan tudde xaali mësul exercer xaali mësul toog ci kanamu kii di ko àtteel mais dañ ko daan tudde xaali xaali ma jaxate kala xaali Amar Fall mi dañ koy tudde xaali parce que boobu titre bi moo nekkoon am ku nekk nitu diine ku nekk sa wet di la gérer diine nekk mel ni ku mel ni ministre bu yor wàllu diine kon fatra boobu ni ko docteur Rawhan Mbaye waxee ci thèse ni école Pire école de la haute magistrature la woon daawuñu la jàngal rek nga mokkal alxuraan waaye dañ lay jàngal soo mokkalee alxuraan ba pare nga nekk xeexkat nga xeexal lislaam te loolu feeñ na ci ñu taxaw ndax Matar Dumbe Diop bi mu jógee Pire sanc kokki liñ dul wax ci histoire l'islam histoire Sénégal Lat Joor Matar moo ko waajal yóbbu ko làq ko tubaab bi ci jamono ji koy seet fit yu mu amoon daanaka ci moom la ko jële mën nga wax loolu bi maanaa li ma bëgg a wax foofu mooy damaa bëgg a wane aspect sëriñ yooyu niñ meloon démb ni ñu nekkoon ay sëriñ kuslëf jàmbare woon rek ci la xew Maba Jaxu Ba gis nañ ko euh, Malick si ca Bund gis nañ ko gis nañu sëriñ yi nekkoon ci jamono jooju yépp dañoo boole woon ak cëriñ ak xeexal islam loolu sax moo waral ñu lakk daaray Pire ndax dañu wax ni bi tubaab bi bindee rapport am Paul Marty ni on considère Pire comme source def ko en rouge comme source de rébellion indigène ñi ngi jàpp piir léegi gannaaw bi mu waxee fi jaar-jaar yi am ak ña fa génne euh, jihaad yi ñu taal ak yooyu yëpp daal di nag dañu jàppe fii mu nekk source de rébellion indigène maanaam balluwaay bi nga xam ni bañ gi nga xam ni baadoola yi ñu ngi koy bañ fi fi bañ gee balloo mooy fii kon nañu lakk daara ji bu ko defee loolu daal di jeex kon fatra deuxième bi mi ngi noonu def naa leer na mooy fatratul mu muassasaat ay état taxaw na léegi tudd naa ci dara état yooyu bu ci ne daa amoon ay daara yu ne ci suufam daara yooyu dañ doon def li ñuy tuddee al aslama maanaam dugal nit ñi ci lislaam bi fatra boobu di jeex mën ngaa wax ni Sénégal xeetu wolof xeetu tukulóor xeetu soose amatu ci ku ku nekkul ci lislaam doo wax ay gox mais ay xeet ngay bi fatara boobu di jeex xeetu wolof xeetu tukulóor xeetu soose amatu ci ku nekkul ci lislaam waaye nag lislaam boo xam ni da koy boolee ki yëf-yëfaam loolu mooy deuxième étape bi euh, bi tubaab yi ñëw foofu lañ ñu fekk mu am nag troisième étape bi mooy tawrul islaaxaat tawrul islaaxaat muy étape des réformes étape des réformes euh, dugg nañ ci lislaam waaye lislaam bi amagul amaguli reen ci ñun ndax ceddo yaa ngay continuer nekk ceddo donte donte boo leen noo du ngeen jullit Lat Joor kenn ñemewu ko ni doo jullit kenn ñemewu ko woon a wax ndax jullit la woon waaye nag mu ngi doon préserver valeur yi ceddoom ak kaneen ak kaneen ak kaneen ak kaneen njóobee ni nañ ma baal euh, bu baneen ñoo ne ma joxe misaal ci paale ni ñoo gënoon nekk ceddo kii ak ngembe sax nag ñooy ceddo yu mag yi ñu sant jege waaye dañoo bëgg a wax rek nii jamono jooju nit ñee ngi dugg ci lislaam waaye nag wax dëgg yàlla lislaam bi tegewul woon ci yoon alhamdulilah ndax jëm mi nekk ci lislaam rek ab liggéey bu rëy la jëm mi dugal nit ñi ci lislaam rek liggéey bu rëy la ndax kiy defar bu fekkul nit ki nekk jullit du ko mën a islaax li muy def mooy jëm ko def ab jullit ndax nit na dugg ci lislaam ba noppi damaa bëgg a misaal ni tey Cheikh Omar Fouti bi mu jógee ci voyage bu gudd bi jaar Égypte dem Màkka dellu si Fuuta ba mu ñëwee Fuuta Cheikh Omar Fouti tuubalu fa kenn ca Fouta ndax fekk na Fouta yépp di jullit fekk na ñoom ñépp di jullit ndax baayam moom ci boppam Cheikh Qadir la woon Saïdou taal fekk na ñoom ñépp ñu di ñu di jullit waaye li mu leen doon def ñaar la xiirtal leen ci ñu ànd ak moom jihaad ak dugal leen ci yoonu tariqa tiijaan ñaari ñaari mbir yooyu la am xiirtal leen ci jihaad ji moo ko booleeg tubaab bi dugal leen ci tariqa tijaan moo ko booleek Muhammad ben Muhammad ci maasina mais man nga wax ni ni Qadi Omar Fall nekke bàyyi ci mu assasaat yi ci daara yi mën nga wax ni Cheikh Omar Fouti bàyyi la ci fatratul isla islaahaat yooyu parce que usra yi gën mag ci ci ci Sénégal muy usratu Mbàkke muy usratu Sy usra yi gën a mag maanaam euh, famille yi nga xam ne ñoo yor flambeau boobu defaraat googu famille yooyu dañu amuk jokkoo ak moom ci histoire jokkook deret wala jokkook mu wan wane ci dara wala mu wax ci dara li ñu bëgg a wax foofu mooy euh, fatra boobu tolluwaay euh, jamono boobu étape boobu état bu defaraat la ki ci njëkk fël ci luñ mën a wax mooy Cheikh Omar Fouti waaye nag étape la boo xam dafa am color dafa am dafa am lu ko mandargaal lu bokkut ak lële li jiitu yépp benn tariqa moo nekkoon Sénégal muy Qaadiriya ñaari fatra yi ma njëkk a tudd yépp benn tariqa moo nekkoon Sénégal mooy Qaadiriya kenn nag du xëccoo xëccoo amul woon ñoom ñépp ay xaadir lañu woon te xaadiriya gi feeñul woon parce que islamisation bi moo gënoon a not def nit ñi ay jullit moo gënoon a not def nit ñi xaadir ci jamono jooju ndax doo fekk nit ki nekk ab lu dul jullit nga naan ko kaay nekk xaadir wala nekk tijaan da ngay fexe mu nekk jullit ba pare kon islamisation moo notoon jamono jooju jamono Cheikh Omar Fouti nag muy deuxième troisième étape bi foofu tampaloo diggante ay tariqa ci la commencé am mi ngi njëkk amee ci Maasina ci waa ahlu kunti ndax ñoom ay xaadir lañu woon am ay jafe-jafe ci guerre boo xam ne ay leet yu ñu bindante ak Muhammad ibn Muhammad al-Masini euh, xamal ko ni ko day jihaad ñii ay yéefarañ day jihaad Muhammad ibn Muhammad ni ko tudde gi ñu tuddee yéefar loolu ci boppam moo ko naqari ñu ay jullit lañu jaayante nañu ak Cheikh Sidi Muxtaar al-Kunti wax yi fi ñu jaar ñoom ak seen lislaam yëpp ak liñ def ci lislaam yëpp waaye teewul Cheikh Omar Fouti ni ko jullit bu nanguwuta ànd ak moroomi jullitam nara a farak tubaab bi muy xeex moroomi jullitam man damay xeex ak moom ba keroog muy ànd ak jullit mi mu nekk daanaka guerre stratégique lañ ko mën a tudde bëgguma cee fóotal ndax bokk na ci point noir yi ñi ñi bañ a tudd ci senegal waaye am na tampal euh, Tidiane ya juddu Tidiane ya moom tam bi mu juddoo commencé jël place ci Cheikh Omar Fouti yu donte yépp ci tiijaan ya sosuwul ci moom sos maanaam amul branchement bu direct ci moom waaye li ci ëpp bokk ci moom la sës gannaaw bi ci ay ay ay ay jamono yi muy tasaaroo ci la al muridiya judd muridiya dañ ci taxawaat tuuti parce que Cheikh Ahmad Bamba wootewul tariqa dafa woote taraiq yi ak mazahib yi maanaam synthèse u tariqa yépp ak synthèse u mazhab yépp la bëggoon jullit ñi ànd dund ko moo waral mazahib yi fi lfiqhi malikul ali wa shafii walxanafi walxambali moo waral mashaayixi sayiduna al jilaani wa shazali wa shazaliyu maahu tijaani maanaam bu fekkee baatub mashaayix da nga koo jël tëgg ci mazhab mooy kon yow islaam yi nga maanaam léppi lislaam nga nangu te loolu dafa feeñ ci suluukam dafa feeñ ci mbindam boo xoolee bi muy def tawassul bi malikin zil mazaya shafii ya abi xanifatin ahmad al mahmuda yallaahu malik mooy ngërëm walla ngër mi mu teg ay taalibeem ci bu fekkee bëgg nañoo précis ngër mi nga xam ni biñ ko laajee foofa la jawal ay taalibeem tagg ko ni mu nawwara la mu taxara la waaye waaye ma ngay teg shafiiya abi xanifatin ahmad al mahmuda bu dee ci wàllu barke ak nangu seenu mbaax ñoom ñëpp la nangu seen mbaax ak seen barke foofu li ma fi bëgg a wax rek mooy lislaam diine lislaam li ko dal ci yeneen diine yi moo dar ak muridiye ci biir yeneen tarixa yi xam nga diine lislaam du diine ju beru nasaraan ak yahud déedéet dafa ñëw ni ak nasaraan ak yahud yépp day dugg sama biir ah ba sañoo weddi benn yonent ci yonent yooyu ñoom ñëpp di sa yonent comme ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nekkee sa yonent waaye ku ko xatal dangay dem ba jël ko moom jël Isa teg fee jël kii teg fee def leen ay wujj te Cheikh Ahmad Bamba ba muy woote dafa bëggoon loolu di indi ak tasaaroo ci ay mawaqif boo demee ci mi Minanul Baaqil Xadim fi sirati Cheikhil Xadim euh, digganteem ak Ibra Kodd Diop ba mu ko fekkee Mbàkke Kajoor jóge ca sàmba Sadio ja te yor aw fasam fas wu ñu lokkee ca moom ni day jébbali ci sëñ Tuubaa ne ko dama la nangu sa njébbal ndax almaalu hadrun wa damu bañ nga mu bañoon njébbal ga dara waralu ko lu dul mawqif boobu mawqifu d'accordul ci jihaad nañ ko defe d'accordu ci ci waaye du tax nag d'accordu ma ak sama mbokkum jullit ba ma xañ ko war ma ji jullit war a am ci moroomum jullitam d'accordu ci ca nañ doon defee ndax mazhabam bi mu bi mu xottee aw yoonam gis nañ ni yoon yu mu jaar ak yu gaa ñi jaar bokkul waaye teewul ànd ak loolu yépp bu défendre jotee da leen di defendre lankal na kii ak njébbalam ndax yor gu mu yor alalu kële loolu ci ci ci ci ci dajale la li ma bëgg a wax foofu mooy islaax bu dee ci xarakaat islaax yooyu euh, islaax bi jóge ci yoonu Tiijaan te Cheikh Umar Fuuti yu jiite ko am na ay branches yu bari daanaka lu ëpp ci xeetu xeetu pulaar ci islaax googu lañu lañu lañu lañu nekkee liñ nekk ay tijaan ak nangam ak nangam li ëpp ci xeetu soose ak jaxanke yu jëkk yooyu tey ñi ëpp ci ñoom ñu ngi des ci ak qaadiriya ñi ngi des ci ak qaadiriya donte tariqa yi bu ci nekk yaa ngi tey am waaye boo dee wut majorité xaadiriya foofu nga koy wute ji ñi ëpp ci réewu wolof islaahu Cheikh Ahmadou ba foofu la gën a laal parce que moom dafa feeñe ci xalbu al wolof yi maanaam réewu wolof ci digg bi la feeñe muy diggante Kajoor ak Bawol te bu ñuy wax dëgg-dëgg réewu wolof mooy Kajoor loolu tam waxuma ko parce que Kajoor Kajoor la déedéet ndax réew mu dul réewu Kajoor am nga frontière ak ku làkkul wolof te frontière boobu day tax nga am métissage culturel waalo taqalawut ak gànnaar taqalawut ak fuuta saalum taqalawut ak siin hmm? réew mu dul kajoor kajoor rek mooy benn ci réewi wolof yi boo xam ne amul frontière ak ku làkkul wolof maanaam ñi am ak moom frontière dañuy am ak frontière ñeneen loolu moo tax mu nekk ci digg li ñuy tuddee al bii al lugawiya boo xam ne dara mënu ko soppi loolu thème bi mais li li ñu bëggoon a wax foofu te bëgg a koo tënke waxtaan wi mooy fatra bii ñu toll mooy fatratul islaahaat fatra bii nag nit ñi duggewuñ ci lislaam déedéet waaye dañoo yoroon lislaamu bokk naa ci bokk naa ci waaye xóoma ko sëriñ si biñ ñëwee li ñu jox mooy loolu nga bokk nag lii la loolu lañu def mooy islaaxaat waaye duñu la wax ni ci Mbàkke Kajoor Cheikh Ahmad Bamba moo tuubal maam diw mu di wolof duñ la ko wax duñ la wax li ma la li ma la ko nettalee ci Fuuta ci Cheikh Omar Fuuti yu duñ la wax ni Cheikhul Hadj Malick ci Tiwaawan moo tuubal maam diw mu di wolof dëkk ca gox ba loolu histoire du la ko nettali parce que ñoom ba ñu ñëw fekk nañ nit ñoo ñu nekk ci lislaam waaye nag dañoo newoon ci lislaam ne ci yeneen islaaxaat ñëw islaax nag mooy defaraat nit ki ba mu nekk dëgg-dëgg li mu doon su ma bëggee tënk euh, tënk bu wax dëgg yàlla waxtaan woo xam ne dafa metti ci man tey ndax metti gi mooy <laughs> dama bëgg wax lu lu yaatu loo xam ni lu tas la ci téere yi te néew luñ ciy wax te ma bëgg cee wax loo xam ne dama koy cadrer ci benn benn benn milieu loolu dafa xaw a jafe parce que moo tax euh, nature waxtaan wi demee nii kon euh, loolu lañ doon tënk ci ñetti fatara yooyu nga xam ne ci la lislaam wax ñetti fatara nag bu ci ne am na lu mu dolli ci ñun am na bu ci ne am na particularité am na ay ijaabiyaat ami silbiyaat am na côté négatif ak yu positif bu ci ne am na lu ñu yokk am na lu ñu wàññi bu ko defee loolu am njàngat la mu rëy rëy moo xam ne mu ngi ci ci ci kanam waaye lim fi ma tàmbalee rek laay laay laay delluwaat. mooy lislaam bu jékki-jékki ni tës cim réew day ñëw ndànk-ndànk di évoluer ba àgg fi jëm benn ñaareel bi suñu histoire ñoo ko war a bindal suñu bopp ñetteel bi mooy ñaar ña war a wax ci suñu histoire kenn ki rek moo wax ki ci des waxagul kenn ki mooy tubaab bi ki ci des mooy arabe bi ndax am na luñ bind ci langue arabe ci suñu histoire te waxaguñ ko ñeenteel bi mooy xeet mënul développer mënul avancé mënul dem fenn te fekk na tegul tànkam ci dëgg-dëgg histoire xam ay maamam parce que lii fi nekk tey fatara yi ma lay nettali fatara bu ci ne ba ko jiitu moo ko waajal maanaam tey boo jëloon fataratul islaahaat nga jël ci Cheikh Ahmad da danga dangay laaj fan la jànge dafay fekk ay école ay daara daara yooyu mu fi fekk la ko fi indi mooy fatara ba jiitu ba moo ko fi indi moom mu ñëw liggéey ci loolu dem ci beneen fatara cest à du nag du nekk ay ay ay ay ay yu isolé ay étapes yu isolé waaye ay jamono la yoo xam ne bis bu ci ne mooy waajal ba ca topp bis bu ne mooy waajal ba ca topp ba keroog ñu egsi fi ñu egsi léegi nag ñu ngi ci fataratul islaaxaat fii ñu toll nii waaye islaaxaat googu laaj nag islaax waaw foofu nag moom Euh, conclusion du du conclusion historien mais islaax bu laaj islaax la ndax ñi doon islaax ñu mën a doon ci àddina bu ñu demee dañuy wër seen islaax di ko di ko jàppe sacré ba fàtte seen projet du ñu gis itam fiilu évolution bi nekk leen jiitu ak ni évolution moo war a continuer dañuy gis ni diw baax na baax goo xam ni wër li mu defoon di ko teddal moo gën waaye jéem ko développé du du du xel loolu tam gis-gis suñu gis-gis la moo ñu bloqué fi mu toll ba tax na euh, xeet yu bari raw nañu no tontu naa ci benn waaye bërki démb Touba bi bërki démb rek ci kumtali alxemes mu ñëw ni ma daara ja dafa am benn waaye bu ne foofa ci koñ ba day jàngal gone yi daal loo xam ne daal moom dayu ko waaw ma ne ko te moom kilifa la ma ne ko waaw kooku tooñu la yaa ko tooñ mënu ma ci lan ma ne ko yaa ko tooñ yow mi am sa maam sañ Touba jàngaloo jàngaloo jàngalewoo histoire tëggoo programme ci moom say daara tënkoo leen ci la mu doon jàngale benn waaye am maamam mu dëkk ci Arabie saoudite liggéeyal maamam bind ci téere jàngal sa doom jàngal ko yebal ko ci yow mu di la yàqal yow yaa ñàkk bopp nañ waxante dëgg am nañu doctrine am nañu ay mag am nañu lu ñu doon dund mais ñun ñëw di ko tiitaroo di ca daanu jël moo nu gën a ñor ñu ñu jël ko sàmm ko xool ni tey boroom daaru dafa am lu mu gëmoon nu mu doon dunde dafa am vision bu mu amoon vision boobu dafa war a feeñ ci yépp daara ju aju ci moom waaye tey defuñu ko tey jii man bu ma neexoon indi fee jenn daal rek sos ko bu alxuraan gi dee jolli ñuy gis rek ñu ne waa moom de jàmbaar la ko ne yaa ngay mokkal de la may def ci biir kenn xamul la may jàngal xale bi kenn xamul amul ku may inspecté moom nañ may dégg may coow rek bu ngoon jotee ñu seen mais dañoo war a am programme am orientation am ay école de formation dañ waxante dëgg loolu mooy suñu problème ñun am nañu mag ñu baax mais mënuñoo doon wax naa ko Turquie falaay tëjee kàddu bi am na jataay kook kolook bu ñu fa amoon ñu doon ma waxtaan loo ci Cheikh Ahmad Bamba bi ma ciy wax bokki taalibe ya fa woon fekkee waxtaan wi bi ñu paree ñu ma ñun génn nañ fii di liggéey mais xamuñu woon Sëñ Tuubaa ñu ngi koy doog a xame moom man ma ne kon li tax li tax xamu leen mooy ñii ngeen gis ñii turki yi dañ leen a ëpp fulla yéen nañ nañ nañ nangu leen loolu li ñu defar ba développé ko ba di leen ci jaay ba di leen ci sarax yéen seeni maam lañ te seen maam yooyu àgguñu sëñ Touba ci ci ci wewu tànk pëddub daal la ma leen gën mais lu tax ngeen sàggane yéen seen cosaan ba ñuy jël seen cosaan defar ko defar ci ay institution defar ci ay université defar ci ay lu ne ba di leen ca sarax yéen li ngeen am ngeen toog fa naan amul moroom yam ci amul moroom rek hmm? da ko war a jël defar ko moderniser ko lan mooy moderniser suñu doom yi dem bitim réew Arabie saoudite ñu di leen yàq di leen indi fii ñu ñu ñu yàqal ay yeneeni maam yu seeni peuple gëm ñooy dajale seeni doctrine di ko jàngal suñuy doom ñun am nañuy maam yoo xam ne lañ lañ ñuy wax mi ngi fi xam nañ ko waaye amuñu ful lañ tëgg ci ay doctrine di ko jàngal suñuy doom loolu mooy problème maa ngi jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waxtaan baa tasaaroo waaw kii rek dama bëggul mu académique ba ma. jërëjëf euh, jërëjëf sëriñ jëf sëriñ Tahirou Fall ci waxtaan mu solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci euh, historique gu ni lislaam fi lislaam jaar ba tasaaroo ci nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam goo xamante ne anam gu yaatu la anam goo xam ne anam gu leer la ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala tool bi nga xam ne ci nga nekk di ci bay te fekkoon ci bàyyi ak maam yi yàlla defal la ci ndam te na la ba li nga yéene lépp nga mën ko àggale xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox uh, sëriñ Mbaye Guèye Syll su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la Serigne doon waxtaanee bu fekkente ne tamit waxtu wi may nañu ko rek am na ay laaj yoo xamante ne jot na fi ñëw bu fekkente ne waxtu may na ko incha allah du ñàkk ñu joxaat sëriñ bi kaddu gi su ko defee mu tontu ci yenn ci laaj yi kon ñu jox kaddu gi Serigne Mbaye Guèye Syll jërëjëf Serigne Tahirou Fall euh, waxtaan wi am na solo xam naa dañuy njëkkante ak waxtu wi waaye ñetti tomb yi nga fi waxtaane waxtu wi waroon naa yaatu ba ñu mën koo jàngat euh, fi nga tàmbalee rek mooy sunu mboor te mooy histoire wala taarix dañu nu ko bindal maanaam notaakoon bi nu notoon moo bind sunu mboor loolu nag day indi jafe-jafe ndax ñoom ñi nga xamante ni ñoo notoon yor doole ñoo doon jëf di bind li nga wax ni sëriñ Touba moom moo bindal boppam nun li nu manqué mooy dañoo bindul soo demoon tey ci dammeel yi fi nekkoon dañu leen daan woy ni ngay wax ni diw a jur diw diw a jur diw waaye amuñu woon bindkat xañ na liñ ci amakus néew ku ñuy wax yoro jaw moo ko bind waaw les cahiers de yoro jaw te benn la ci Assane ma roxee sàmb tekki ci wolof kon loolu jafe-jafe la euh, l'islam itam ni nga ko waxee temps bi waroon naa yaatu ndax Andalusi googee Espagne Italie France l'islam yàgg na fa Andalusi tey soo demee Grenada Alhambra ma nga fa jeexitali lislaam yi ña nga fa am na dëkk bu ñuy wax Alicante noddukat ba fa nekkoon te tudd Ali Ali ma ngay woy maanaam ma ngay nodd nañ ci lu moo indi turu Alicante woowu seenu càggante ndax demoon nañu ba ba def ko ngóor mën nañu moom ci leen sunu borom nattu ba ñu génne leen fa ci le premier janvier 1492 ni nga ko waxee itam bi mu duggee fii ci senegal ay jàmbaar a ngi fi woon ngir dalal ko foofu nga jaar ba egsi ci El Hadji Omar Foutiyou Tall ak jëf ju mu ci jëf nasraan bi nga xamante ni moo notoon dafa wutoon ci nun ay nit takkal leen ay ndombay tànk ñu dal leen jëfal li ñu wax les bases besognes jëf yu ñaaw yi sa daaray maam jooju di daaray pil capitaine Canard moo ko lakk en 1869 gannaaw ba nga xamante ni Ahmadou Cheikh ba ànd na ak Lat Joor ginnaaw bi Lat Joor jógee Saalum te ñoom ñaar ñu lëkkaloo dal ci tubaab bi ca la ñu mere capitaine Canard moo lakk daaray Pire moo na teewul day Canard Fall mi rey jéeri baayam capitaine Canard moom la ko tudde euh, kon l'islam bokk na ci pilier yi ko gën a dëgëral fii ci senegal daaray piir ndax daaray Pire mage na daaray Kokki wala daaray Pire mage na Serigne Maxtaar Lumbe Diop daanaka téeméeri at ndax 1603 la sosu Serigne Maxtaar Lumbe mu ngi feeñ mille 1701 mu ngi sos kokki ci mille entre mille cent 1730 ak 1735 kon daaray Pire mage na sëñ Maxtaar Lumbe téeméeri at te jàng na ba ñëw doog a sos daaraam. Euh, tubaab yi bi ñu ko fi dugalee itam noonu nga ko waxee nii sëñ piir la mu bokk ak ki njëkk a doon dammeel bi Kayor di Déthié Fo Ndiogou Déthié Fo Ndiogou en 1549 la doon dammeel l'islam jot na fee dugg maanaam jot euh, ndammeel gi jot naa dugg ci loxoy lislaam lu tax ni nga ko waxee léegi ñi kajoor moo jur ndakaaru waaye kokki itam lislaami kokki moo jur lislaami ndakaaru dammeel bi nga xamante ni bii ci 1679 moo jox tubaab bi ñu doon wax Ducasse lewu les presqu'îles du Cap-Vert mooy dammeel boobu nga xamante ni ñenn yi dañuy wax ni mooy béréb Yaasin buubu biram yaasin buubu bi mu nekkee dammeel way juram bu jigéen yaasin buubu daf koo defoon lingeer yaasin buubu rakkam ju jigéen li ñu doon wax faagey bi biram yaasin buubu saayee doomi faagey falu dafa folli yaasin buubu jël way juram faagey def ko muy lingeer lan la yaasin buubu def dafa dem ci sëriñ bu ñu doon wax njaay sàll ni ko dama bëgg ñëw sëy ak yow nga boole say dong ak sama ñoñ ñu dal ci kaw dammel bi nga xamante ni sama rakk ko jur waaye daf ma folli njaay sàll nungu loolu sëy ak moom xeex ak dammel ba faat ko fal dammel ba moom falul waaye moo fal dammel ba waaye dammel ba juróom benn weer la fa def dong ngay njaay sàll fekk ko muy naan sàngara am ñoll ñu faat ko rakki dammel ba moo ñëw xeexaat ak njaay sàll moomu ba faat ko gannaaw ba Amari Ngoone Ndeela Kumba mi nga xamante ni bii moo jox lewu mbakk wi maamaaram ci atum 1790 moom moo faat ama Lamine Sarr mbokku daaram maamaaram moom moom itam ni nga ko waxee njabootu euh, Maxtaar Ndumbe Jóob di maam yi darul muxti yi ñoom ñëpp ci toole xare la ñu des ahmadou faaxuja ngura faaxuja balla faaxuja maa ngi benn lettre boobu balla faaxuja mu ngi ko doon bind euh, mbokk daaraam ma abdou xaadar kan ci la bataille de Bongoy ndax bi ñu joxee maam maaram lewu mbakkew en 1880 1790 ci la xeex boobu nga xamante ni xeex nañ ko ñoom sëriñ si ak Amari Ngoone Ndeela muy la bataille de Palo la bataille de Pire ndax xeex nañu Palo xam ngeen ni sëriñ munta xeex ñëw not leen ñu ñëw Pire ñu not leen ba dañoo mujj dem ndakaaru sëriñ ndakaaru moo leen jàppale ba Amari Ngoone la dellu siwaat Kajoor ci la Balla Faxuje bind leetar Abdou Khader Kan ngir mu ñëw jàppale leen Abdou Khader Kan bi mu ñëwee ci 1800 ci 1796 ci la ñu entre 1795 96 ci la ñu xeex la bataille de Bongoy ba ñu xeexee itam yàlla dogal na Amari Ngoone Ndeela ci la not Abdou Khader Kan faat ña mu àndaloon moom mu jox ko aw fasu naaru góor ak ñaari jaam ñu gunge ko mu dellu euh, fuuta kon lislaam bi mu dugg see ni nga ko waxe rek sunu l'islam ji nuy dugg mag ñi jàmbar lañu lool ndax ñoo ko téye ba ñu fekk ko fi waaye nag amoon na ay jafe-jafe ndax noonu nga ko waxee wirdu xaadir moo fi nekkoon am na xeex boo xamante ni tubaab yi ñu ngi koy tuddee la bataille des chapelets wala la guerre des chapelets muy xeexi coursier lu ko waral Ahmadou Cheikhou Tidiane la ñëw na kokki Samba Aminata ni ko duñ la may soxna ndax ñun ay xaadir lañu dem nañu ba xeex diggante Tidiane ak xaadir te ñoom ñëpp ay jullit lañu am na fi xeex yoo xamante ni itam ni nga ko waxee El Hadj Omar Foutiyou Tall jàmbaar jooju ak pëli masina yi xeex yoo xamante ni entre jullit la woon nga xamante ni. bloqué woon na développement bi ndax ndaw yi waroon na dem ci tool yi liggéey ñoo ne woon ci xeex bi dével euh, maanaam bloqué woon na itam euh, njàng mi ndax ñu waroon a nekk ci daara yi ñoom ñoo nekkoon ci tool yi xare yi ba nga xamante ni bii ralentir na maanaam euh, diibal na njàng mi ak koom-koomu réew mi kon lislaam bi mu duggee fii ci senegal noonu nga ko waxee ci ñetti étapes yi waroon naa yaatu lool ba ñu mën koo tasaare ndax li nga wax ci xam sa mboor mooy xam sa histoire sa taarix dafay lu lu am solo nit ki euh, balaa doonu julli sax dafa war a xam histoire te li nga doon wax léegi tubaab yi ñoo bind sunu histoire moo na fii nu toll day wax nañu ne dañuy bindaat histoire senegal histoire Sénégal boo koy bind te yoonu murit amuñu ku leen fa teewal kon histoire Serigne Touba du dugg pire wóoruma waaye jàpp ni am na ku leen fa teewal Touba moom leerlu naa ko ci ba ñu xamal ma ni ña fa dem ñoo fa demal seen bopp mais kenn yebalu leen fa kon boo demee ci mbir muñ la woowul loo fa jël kenn du ci tenir compte kon dafa jot ñu waxtaanee. taarixu senegal mboorum senegal ndax ni nga ko waxee nun yeex na noo jot ci lislaam waaye fi mu toll li fi nekk ci Tijaan soo demee Algérie nekku fa nekkul Maroc li fi nekk ci ay xaadir soo demee Mauritanie nekku fa ak tarixa bi nga xamante ni bii moom moo sosoo fii ci senegal di tarixab Sëriñ Tuubaa bi euh, loolee sëriñ Moussa ko waxoon ni lislaam di jooy kër ba génn gàddaay ca soowu jant fépp mel ni làmbaay lislaam a ngi fi woon am na ñu ko daan doxal waaye nag am na ñooñu tam nag dañu daan lëkkaloo ak caddo yi di dal ci kaw euh, jullit yi kon daal mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo téye lislaam ba mu ñëw fii ndax li nga wax léegi nii sab noon su fekkente ni moo bind sa taarix dana doy waar am na benn administrateur des colonies bu ñuy wax Sébastien moo bind le Sénégal sa conquête et son organisation Sénégal ñu ngi ko découvrir ci atum 1364 waaye moom bu lay waxal ci Ahmadou Cheikhou lu doy waar la ciy wax ndax ma ngay nett li ni Ahmadou Cheikhou mbadiyu ba waajuram ba ko tukkuleer yi faatee ahmadu cheikhu ba muy dellu di fayu ji bisum ajjuma la mu fekk jullit yi ca biir jumaa ja faat leen imaam ba fa mu doon waajale xutbaam fa la ko fekk faat ko sëñ bi loolu bu nu ko nungoo ni nga ko waxee day mel ni lii waa DH di def léegi te euh, mën nañu dellu ci seen bind ndax ñoom ñoo bindoon waaye nag danoo war di jëfandikoo sunu xel ci lu xel nungu ak loo xamante ni xel nungu ko ndax li nga doon wax léegi ci xareb Samba Sadio ñoom tubaab yi ñoo tuddee woon Ahmadou Cheikhou la foo profet pël waaye moom musta woote ak nubuwa moo tax sëriñ Touba ba ñu jëlee alal ja mu ni leen lekkuwul ñu ni ko da doon woote ak nubuwa mu ni leen ku leen ko wax ñu ni ko waa Kajoor mu ni leen matuñu ci moom seede ndax ñoo doon xeex ak moom ñu ni ko sàmba Sadio mu ni leen Samba Sadio xeex ba dafa dal ci seen kaw waaye dëkku fa woon te loolu tubaab yi ñoo ko indi ndax ba jamono yañ koy bind dañ ko bindoon denc ko waaye loolu su feeñoon kon mag ñi danañ ko bind ndax ñoom ñoo wax nii la Sëriñ Tuubaa waxoon Ahmadou Cheikh waxul woon ni ab yonent la mais ñun ñoo ko tudde woon le faux prophète Samba Sadio itam la ci sëriñ bi waxoon Ahmadou Cheikh mu ngi daanoo ci dëkk bu ñuy wax jaajoor jaajorde xeex ba dañu ko tàmbalee Samba rek waaye jaajorde la daanoo kon daal euh, sëñ Tahir dañ lay sant gërëm la euh, maanaam njàngat mi sax doo xam fooy tàmbalee ak foo yem ndax li nga wax euh, dafa matale lool lool lool waaye waxtu wi moom moo gàtt kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm jërëjëf Fall jërëjëf sëriñ mbay Guèye Syll ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne def nga ko ci lii nga xamante ne moom la Cheikh Tahir doon waxtaane euh, xam naa ne waxtu yi moo ñu xaw a xoj rek waaye laaj yi bari woon na lool laaj yi tamit nekkoon na laaj yu am solo waaye incha allah euh, xam naa ne ñi nga xamante ne indi nañ fi ay laaj rek incha allah bu ñu dégloo rajo yi bu soob yàlla danañ ci déglu dañu ci dégg tonti laaj yi incha allah kon sëñ bi incha allah laaj yi nga xamante ne moom lañ ci andi rek dana ci tontu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah déedéet sëñ bi kay nag waxtu wi daa daa lum tudd